bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi ala ixsaanih walshukru lahu ala tawfiqihi wa amtinaanih wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu tacdiman lisaanih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan cabduhu wa rasuluhu daaci ila ridwaanih salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi wa ala aalihi wa asxaabihi wa axbaabihi amma bacd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ci sunu waxtaanu fajar di ñaan borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne lépp mi ngi ci loxoom mu defal lu ak sellal ak ak nangu ba lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom mu barkel ko tey ji ngi tey ji ñu ngi ci suñu fukkeelu jotaay ak benn ci téere bii di ashriyat ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a li Abdul Aziz ibn Dakhil al-Mutayri hafidahullahu tabaraka wa ta'ala ñu ngi woon ci cause yi nga xam ne day dimbale doomu aadama ci mu mën a lépp loo xam ne xeetu mooy yàlla la tabaraka wa ta'ala tey jii ñu ngi ci sababus sababub bi mu ne as-sababu al-xaamis sababu sababu eh, sababu juróomeel bi nga xam ne day dimbali doomu aadama ci mu mën a muñ ba du mooy yàlla mu ne mahabbatullahi wa hiya aqwa al-asbaabi fi as-sabri an muxaalafatihi wa macaasiyihi fa inna al-muhibba liman yuhibbu mutiicu wa kullu maa qawiya sultaanu al-mahabbati fi al-qalbi kaana iqtidaa'uhu li-t-taacati wa tarkul muxaalafati aqwa wa innama tasduru almaasiyatu walmuxaalafatu min du'fi almahabbati wa sultaaniha wa farqun bayna man yaxmiluhu ala tarki maasiyati sayyidihi xawfuhu min sawtihi wa uquubatihi wa bayna man yaxmiluhu ala daalika xubbuhu li sayyidihi wa fi haadaa qaala Umar nicma alcabdu Suhayb law lam yaxaf Allaaha lam ya'sihi lam ya'sihi يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه nee na sababu juróomeel bi ci liy dimbale doomu aadama ba du mooy yàlla mu ne mahabbatullahi muy bëgg borom bi tabaraka wa taala lu am solo ngoog am cofeel am mbëggeel goo xam ne danga koy jëmale ci sunu borom tabaraka wa taala muy mbëggeel goo xam ne day kawe bépp mbëggeel goo jëmale ci jëmm ju man di doon borom bi tabaraka wa taala nee yàlla seenu bëgg yàlla mooy gën a kawe leneen lu dul bëgg yàlla moo koy kawe te laataa wax loolu dafa wax ñi nga xam ne dañuy bokkal yàlla ci mbëggeel di bëgg doomu aadama comme ni ñuy bëgg yàlla wala seen bëgg ñooñee sax nag mooy gën a kawe bëggu yàlla ndax la koy tegtale mooy bu yàlla bëggee ñooñu bëgg dañuy bàyyi bëgg borom bi tabaraka wa taala da borom bi azza wa jalla nee na wa min annaasi man yattaxidu min duni illahi andaadan yuxibbunahum ka xubbillah walladina aamanu ashaddu xubban lillah ko yàlla defal kon bëgg borom bi tabaraka wa wa hiya aqwal asbaabi nee sabab yi gën a rëy ci sabab yi sabab yi gën a dëgër sabab yi gën a dëgër ci sabab yi may yi dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ moo tax ma ne yi gën a dëgër ci sabab yi fi sabri ci muñ an muxaalafatihi juyoog moom wa maasihi ak diko moy ak ay moyam sabab yi gën a màgg ci loo xam ne sabab yi gën a dëgër ci mën a muñ ju borom bi tabaaraka wa taala ak di ko may sabab yi ci gën a màgg may bëgg borom bi azza wa jal mu ne fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u ndaxte soppe bi day topp kam sopp comme ni nga xam ne boroom kër gi soxna si ko bëgg da koy topp ndax mbëggeel gim ko nëbbal moo tax bëgg di ko may ba ko moyee rek day yëg li nga xam ne moo di mettitu xol di yëg aw naqar di yëg li nga xam ne moo di xatu dund ci moom ci kanamu cof soppe bi tamay borom këram borom bi moo gën a kawe borom kër moo gën a kawe yaay moo gën a kawe baay moo gën a kawe ku mën di doon moo gën a kawe alal ndax lépp yàllaa ko joxe kon na koy bëggee mooy gën a kawe moo tax topp gi noonu rek la demee moo soppe yàlla yi buñ ko moyee rek wala buñ jàddi aw yoon da ngay gis seen bis boobee daanaka bis bu naqari lay doon bis la boo xam ne seeni yaram wi lépp dafay tayel dafay rës duñ mën a def dara li ko waral moo di tàmmuñ loola ndax borom bi ne walladina ida faalu faxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaghfaru li dunubihim ñi nga xam ne buñ defee ñaawteef wala ñu tooñ seen bopp ñi gaaw fàttaliku yàlla fastaghfaru li dunubihim ñu gaaw jéggalu seen bopp jéggalu yàlla azza wa jalla wa man yaghfiru dhunuba illa allah ana kan mooy jéggale yàlla kan mooy jéggale bàkkaar ku dul yàlla wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun laa ilaha illa allah duñ sigimu ca lañ def di ca nuur ci bàkkaar bi te fekk ñoom xam nañ ko ñooñu ñooñu ñooñu ragal yàlla bu ñu def bàkkaar rek di gaaw di di gaaw tiit tiit nee na wa kullu ma qawiya saa soo xamee ne dëgër na sultaanul mahabbati dooleeg bëggeel te mooy palug mbëggeel buurug mbëggeel fil qalbi ci xol bi kaana qadibaahu ak càkkutéefam day nekk kaan day nekk iqtidaahu ak càkkutéefam li taati ñeel topp yàlla wa tarkil muxaalafati ak bàyyi jiyoog ak aqwa day gën a dëgër aqwa di gën a dëgër nee na ci xol bi nguur palug mbëggeel su fekkee dafa dëgër ci xol bi kon càkkutéefi topp borom bi tabaraka wa taala ak bàyyi ju bàyyee moom loolu dafay nekk lu gën a dëgër ndax mbëggeel gee tax wa innama tasdur nee na day gongiku day jóge al maasiyatu mooy borom bi tabaraka wa taala wal muxaalafatu ak ju yoog moom min du'fi al mahabbati ci néew dooleeg mbëggeel wa sultaaniha aku nguuram aku palam nee mooy yàlla ak ju yoog moom fa muy bàyyi ko mooy mbëggeel gu néew doole ak pal palu mbëggeel gu néew doole su fekkee nit ki ka mbëgg mbëggeel gi dafa tuuti dëgërut foofu la koy moye wal iyaazu billah mu ne lii day ak tàqale am na ci mu ne wa farqun maanaam ak teqalee ngi nii ak teq am na ci bayna man yaxmiluhu ci diggante koo xam ne da koy yan ala tarki maasiyati sayyidihi ci bàyyi moy ab sangam xawfuhu ak ragalam min sawtihi ci ab yaram wa uqubatihi ak mbëggolam wa bayna man ak diggante koo xam ne yaxmiluhu dana ko yan ala dhalika ci loolee xubbuhu li sayyidihi ci bëgg gi mu bëgg ab sangam xubbuhu ak bëggam li sayyidihi ñeel ab sangam wa fi hada nee na ci loolu qaala Umar ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wax ne ni'ma al abdu ni'ma al abdu Suhayb Suhayb ar-Rumi day amul moroom ku baax a ngook yéem na ma jàmboo bi nee na law lam yaxafi llaaha bu ragalutoon yàlla lam yasihi da ko moy yaani lam ca lam ca jublu mooy annahu moom bu ci boppam radiyallahu taala anhu law lam yaxaf bu fekkoon ragalut min allahi ci yàlla la kaana kon mu nekk fi qalbihi ci ab xolam min mahabbatillahi ci bëgg borom bi azza wa jal wa ijlaalihi ak màggal ko réyal ko mu rëy ci sab xol kon dana nekk ci loolu maa yamna'uhu lu koy tere min ma'siyatihi ci ak mooyam tabaraka wa taala nee na ñaar yii ak séparation am na seen diggante koo xam ne la koy puus ci mu bàyyi mooy ab sangam mooy ragal gim ragal ay dóoram ak i mbëgalam ak yaram ak koo xam ne la koy puus la koy yen ci topp ab sangam mooy bëgg gi ko bëgg wax dëgg yàlla bokkuñu waaw waaw xaaj ñoo bokk diddaani laa yajtamiaani ñoom ñaar ñi mënuñoo bokk de xaaj ñoo bokk sax nee na looloo tax ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wax ni jaam bii ñuy wax Suhayb ar-Rumi day amul moroom ku baax ngook ndax moom bu rëgalutoon yàlla sax na du ko moy maanaam su fekkoon rëgalul yàlla kon li nekk ci xol bi ci bëgg yàlla loolu dana ko dana ko dana dox digganteem ak mooy yàlla ngir bëgg gum ko bëgg mu ne fal muhibbu sopp soppe bi as-saadiqu bay aji dëggu alayhi nekk na ci kawam raqibun ak fuglu min mahbubihi ca kam sopp yar'a fuglu goo xam ne day sàmm qalbahu ab xolam wa jawaarixahu ak i cëram wa alaamatu sidqil mahabbati nee na mandargay bëgg mbëgg gu dëggu dëggu mbëggeel shuhudu hadha raqib mooy teewu fuglu gi teemoñ ak fuglu gii ak teewam wa dawaamuhu akuk saxam nee na soppe bi nga xam ne daa sopp kam sopp sopp gu dëggu dëggu ca sopp ga nee na dafa am fuglu gi nekk ci moom loo xam ne lu koy surveiller loo xam ne lu koy surveiller la lu koy surveiller la ca kam nga xam ne mooy sàmm ay xolam mooy sàmm xolam ak i ciiram mooy sàmm ab xolam ak i ciiram nga ki bëgg kam bëgg da koy fuglu fuglu googu mu koy fuglu mooy sàmm ay ab xolam ak i ci mooy ko nee na lay wane ne yow sa bëgg borom bi tabaraka wa taala dafa dëggu mooy sa fuglu gii nga koy fuglu nekk lu teew ci yow saa su nekk di sax ci moom mbëggeel mbëgg yàlla leeroon naa ko indi woon na ko ci sabab yay dimbale doomu adama sabab yay dimbale doomu aadama ci mu bëgg borom bi tabaraka wa taala mu ne wa huna wa haahuna nekk na fi latifatun lu sew loo xam ne lu am solo la luñ mën luñ bëgg luñ bëgg a wax mu ne yajibu tanabbuhu laha war na ñu bàyyi ko xel yajibu war na at tanabbuhu ak yeewu laha ñel ko am na lu sew a sew lu fi nekk lu xeeñ mbir mu am solo loo xam ne war na ci doomu aadama yi ju bàyyi ko xel mooy lan mu ne wa hiya anna al mahabbata al mujarradata laa tujibu hadha al athara ma lam tuqtaran bi ijlali al mahbubi wa ta'zimih fa idha qaranaha bil ijlali wa ta'zimi awjabat hadha al hayaa wa ta'a wa illa fa al mahabbatu al khaliyatu anhuma innama tujibu naw'a unsin wa inbisaatin wa tadhakkurin wa ishtiyaaq wa lihaadha yataxallafu anha atharuha wa muujibuha wa yaftashu al-'abdu qalbahu fa yara naw'a mahabbatin naw'a mahabbatin lillah walakin la taxmiluhu ala tarki ma'aasihi wa yufattishu al-'abda wa yufattishu al-'abdu qalbahu fa yara naw'a mahabbatin lillah walakin la taxmiluhu ala tarki ma'aasihi wa sababu dhalika tajarruduha an al-ijlaal wa at-ta'ziim famaa amara al-qalba shay'un kal-mahabbati al-muqtaranati bi ijlaalillahi wa ta'ziimihi wa tilka min afdali mawaahibi llahi li-'abdihi aw afdaluhaa wa dhaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa' yàlla ñu ko yàlla defal yéen am na lu sew lu nekk fii lu mat a bàyyi xel mooy lan mu ne wahiya moom day mooy anna al-mahabbata mbëgg goo xam ne mbëgg ga am na mahabbata mbëggeel ga al mujarrada nga di guñu rafleel mbëggeel mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu wow kong la dara ënt ak moom dañ ko futti ci lépp amul lenn lu tax bëgg da bëgg noonu mbëggeelu kase noonu rek amul lenn lu mu àndal mu ne laa tuujibu du mën a waral du mën a indi haadal asara jeexit gi te moo di bañ a mooy mooy ci mooy muñ ci mooy yàlla muñ ba doo ko may muñ ba doo juyee moom nee na mbëgg mbëggu kese rek goo xam ne dara àndut moom du mën a indi loolu maa lam tuqtaran li feek lënkale wuñu ko bi ijlalil mahbubi ci maggal ci rëyal ka ñi sob wa taazimi yi ak màggal ko mu rëy ci sab xol de mel ne aw rëdd ci sab nga xam ne boo koy tuñu tudd rek buñ koy tudd rek ngay tiit alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum jiyoog lool wa min annaasi من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ñi nga xam ne bu ñuy tudd yàlla borom bi tabaaraka wa taala seen xol yi tiit woote ñi nga xam ne boo leen waxee ragalal yàlla rek ñu gën a rëy rëylu ci seen kaw ñu gën a rëy rëylu kon mbëggeel bala moo mën a dimbale doomu aadama bëgg yàlla bala moo mën a dimbale doomu aadama ci muñ ci ko mooy ji yow moom mooy faaw dañ koy lënkaleeg bëgg màggal borom bi ak réyal ko ida qaaranaha nee na bu ko lënkalee mbëggeel googu bu ko lënkalee bil ijlaali ci bëgg ci màggal yàlla ci réyal yàlla wa taazimi ak màggal ko aw jabat nee ma day waral kon hada al xayaa wa taa nee day waral kersa gi ak topp gi bu fekkee ni ki bëgg yàlla daa ànd ak màggal ko ak réyal ko day am kerse ci yàlla da ko réyal loolu day topp day da koy topp itam loolu muy indi wan ginnaaw gi muy wan ginnaaw lépp lu yàlla bañ ndax nit ki boo ko bëggee da ngay bëggaale lam bëgg nit ki boo ko bëggee da ngay bëggaale lam bëgg moo tax saxaaba yi dañoo bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg lépp loo xam ne dafa aju ci moom Muawiyatu bnu Abi Sufyaan radiyallahu taala anhu ci jamono ji nga xam ne moo nekkoon xalifa nekk amirul mu'minin radiyallahu anhu wa arda am na ci koo xam ne dañ koo indi ñay toog ak moom dañ ne ko gis naa fii ci Shaam ku ko xam ne nim nuyoo nim nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéem dafa jéggi de Muawiya Muawiya ne dañ ma ko indil nee na biñ ko indiyee bim nee tëll Muawiya bim jàkk dafa jug jug la def ngir tiit ndax nuuru gum nuuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg ko ci wetam may ko tool bu mag bu rëy mu nekkoon ci wetam may ko ko rek ngir ne kii dafa nuuru yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa ko sallallahu lépp lu lu xaw a jokk ci moom rek lépp lu ko xaw a laal rek dama koy bëgg kon juyoo nag lool loolu yi nga xam ne chiit yi ñu ngi ko koy faral di wax di ko jéem a ŋàññi di ko jéem a génn ci diine ji loolu day wane seenu cànkote di wane seenu réer mu ne wa illaa bu dul loolu wal mahabbatu nee na mbëggeel ga alxaaliyatu gay aji wéet anhuma ci ñoom ñaar innama tujibu naka day waral rek na nawa unsin xeetu wéttaliku wan bi saatin akuk tàllalu wa tazakkarun akuk akuk fàttaliku washtiyaqin akuk washtiyaqin akuk nammu nee loolu bu fekkee nit ki mbëggeel gi mbëgg yàlla àndut ak loolu bu loolu maanaam bu dul nit ki bu dul bu dul ne doomu aadama ji dafa bëgg yàlla bëgg gum ànd bëgg màggal ak ko nee na mbëggeel gu wéet ci ñoom ñaar ñooñu mbëggeel goo xam ne àndut ak mbëggeel àndut ak màggal yàlla ak réyal ko la indi mooy xeetu wéttaliku ci yàlla xeetu tàllaliku ak xeetu xeetu di ko fàttaliku di ko tudd ak xeetu sopp ko loolu rek lay indi waaye du indi li nga xam ne moo di dëgg-dëgg maanaam kersa am kersa ci moom ak di ko topp mu ne wali haada ngir loolu yataxallafu dafay rosaanu day wane ginnaaw anha ci moom mbëggeel googu asaruha wa mujibuha jeexit ji indi jeexitu bëgg yàlla ak lay waral bëgg sunu borom tabaraka wa taala day wane ginnaaw day wane ginnaaw day wan ginnaaw mbëggeel googu mbëggeel façon mbëggeel googu gi nga xam ne ak wéttaliku akuk tàllalu akuk tudd yàlla rek Euh, lay lay indi ak bëgg ko su boobaa loolu jeexit gi bëgg yàlla war di def ci yow ak la muy waral ci bàyyiloo bàyyiloo la may yàlla ak rusko ko bàyyi loola juyoog moom su boobaa loolu day wan ginnaaw mu ne way wa yufattishul abdu jaam bi dafay vérifier dafay gëstu qalbahu ab xolam fa yara day mu gis nawa mahabbatin xeetu cofeel lillahi ñeel yàlla walakin waaye la taxmiluhu du ko yan ala tarki maasihi ci bàyyi ak mooy yàlla tabaraka wa taala nee na wa sababu dalika sababu loolee tajarruduha mooy ak futtikoom anil ijlaali ci bëgg yàlla wa taazim ak réyal ko nee na su ko defee nag jaam bi dafay gëstu ab xolam di ko vérifier di ko vérifier di ko vérifier nee na du gis dana gis xeetu cofeel bu vérifier ab xolam dana gis xeetu cofeel waaye nag cofel googu du ko yan ci bàyyi mooy yàlla lu koy waral moo di sabab bi xol bi dafa futtiku maanaam màggal yàlla ak réyal ko de caa wéet mu ne fama amara dundalut alqalba xolba shay'un dara kal mahabbati lu mel ne lu mel ne mbëggeel mbëggu yàlla al muqtarani al muqtaramati gadigu ñu lënkaleeg gadigu ñu lënkaleel bi ijlaalillahi ci màggal yàlla wa taazimihi ak réyal ko mu ne wa tilka loolee min afdali mawaahibillahi nee na mbëgg yàlla googee mooy li gën rëy moo bokk na ci li ci mayu yàlla yi li abdihi ñeel ab jaamam li abdihi ñeel aw afdaluha wala sax mooy la ca gën wa zalika te loolee fadlullahi ngeneelu la yutihi dana ko dana ko jox man yashaahu ko ko sob man yashaahu ko ko sob nee na xol bi dalu ko mbir moo xam ne dafa mel ne bëgg goo xam ne dañ koo lënkaleeg màggal yàlla ak bëgg ak ak ak ak réyal ko amul lenn lu dundal xol bi lu gën a màgg lu gën a euh, jariñ lu mel ne bëgg borom bi azza wa jalla bëgg goo xam ne dañ ko lënkaleeg màggal ko ak réyal ko nee na loolu bokk na ci li gën a rëy li gën ci may yàlla yi ñeel ab jaamam wala sax mooy la ci gën bëgg yàlla loolu nag gënee lu yàlla la ko yàlla jox ku ko soob yàlla ñu ko yàlla jox kon mbokk yi yàlla yàlla may bëgg ko bëgg koo xam ne day ànd ak réyal ko ak màggal ko ànd ak am kersa ci moom ndax mu mën ñoo dimbale ci